أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina muhammadin al-amiin wa cala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabicahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiini amma bacd siiratu rasuulillah calayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñi génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu tombe woon ak at mi nga xam ne qad tawaffaahu allahu fiihi at mi nga xam ne moom la ko suñu boroom tabaaraka wa ta'aala daal di jële ci la deme ila rafiqi al kama marra an ra'ayna comme ni nga xam ne noon lañ ko gise ci jataay yiy weesu walillahi alhamdu wal minna agsi woon nañu ba gisoon ñi ko sang ak ni ñu ko sange ak ñi nga xamante ne noon lañ ko kafan ni nga xam ne moom lañ ko utal euh, mooy euh, li ñu ko càngaay yi gisoon nañu tamit ni nga xam ne noon lañu ko jullee tey ñu war a gis nag li ci mujj muy nag jébbal ko borom bi tabaaraka wa taala kon ginnaaw bi nga xam ne ci la as-siddiq radiyallahu anhu wa ardaah daldi waxee ginnaaw bi saxaaba yi radiyallahu anhum wutee ana fan lañ koy génc mu daldi wax ne yonent boo bu buur yàlla faat rek fam ko faat foofu la bëgg ñu denc ko ñu ne kon nañ ko denc ci suufu lal bi nañ dindi lal bi denc ko foofale ci eh, baytu zawj zawjihi aishata bint aishata bint siddiq radiyallahu anhuma muy nekk sayyidatu aisha tey nag ñu waroon ñëw kon ci denc gi nan lañ ko denc moom sallallahu alayhi wa incha allahu taala dañuy njëkke xadis bi nga xam ne avant dernier xadis biñ gisoon ci jataay bi weesu muy xadisu mawlaana ibn abbas bi sanadin dacif wa qad rawaahu alimaamu ibnu maaja raxmatullahi aleyhi wa kadalika qad rawaahu gayruhu walakin muxtasaran xaarija asxaabi sunani walakin alimaam ibn maaja qad dakara fi kitaabil janaa'iz baabun dikru wafaatihi wa dafnihi sallallahu alayhi wa sallam alimaam ibn maaja alqazwiiniyu raxmatullahi alayhi indi na ko ci kitaabul janaa'iz téere bi nga xam ne ci lay wax ci wàllu jëm ci wàllu néew yi toppatoo leen bunt bi nga xam ne ci lay tudd faatu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ni ñu ko denc xadiis bi nañ ko gisaat dañ koy gis dañ koy tudd dans son intégralité ñun début bi moo ñu ci inté wala début bi rek ndax leneen li gisoon nañu ko li jëmoon ci julli géeg ak wuute bi nga xam ne moom la Mawlaana ibn Abbaas wax ak li Seydina Siddiq wax ne inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu maa qubida nabiyyun illaa dufina xaytu yuqbad mu ne Seydina wax loolu lépp ci xadiis bi la la bu gudd mu ne dégg naa yonent mi aleyhi salaatu wassalaam di wax ne amul benn yonent buy boroom bi daldi faat lu dul ne fam ko faate foofu la bëgg ñu suul ko waaye dinañ ñëw côté boobu gisoon nañ ko mais biñ jeexaloon mooy ar riwaaya as-saxiixa inda ibn abi dunya wa kadhalika al imaam ibn sa'd bi riwaayatin saxiixa ci càllale boo xam ne bi sanadin saxiix foofu Seydina euh, Seydina Siddiq daal di leeral loolu le ba ñu xam ne kon foofu lañ koy denc léegi bu ñëwee ci càllale bi comme ñu ñëw ci ni ñu ko dencee moom alayhi salaatu wassalaam al imaam ibn Maaja raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatanaa Nasr ibn Ali al-Jahdami mu ne haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhbana al-Jahdami Abu Amr rahmatullah alayhi al-Azdi al-Basri rahmatullah alayhi qaala anba'ana Wahb ibn Jarir mu jële ci Wahb ibn Jarir ibn Hazim Abul Abbas al-Azdi al-Ataki al-Basri al-Jahdami rahmatullah alayhi an abiihi mu jële ci baayam di Jarir Ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah Abu Nadr al-Azdi al-Ataki al-Jahdami al-Basri an Muhammad ibn Isxaaq mu jële ci Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar muy imaamu ahlu siyar wal maghaazi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na ma Xusayn ibn Abdillah muy al-Xusayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn al-Abbaas ibn Abdil Muttalib nga xam ne moom surtout euh, ibnu abbas la tamit di mawlaana ibnu abbas ndax yaayam yaayam doomu mawlaana ibnu abbas la radiyallahu taala anil jamii te tamit côté baayam it mooy frère wu euh, mawlaana ibnu abbas mooy maamam di ubaydillah ibnu abbas ibnu abdil muttalibi wa huwa da'if an ikrima mu jële ci ikrima mawla mawla ibnu abbas rahmatullahi alayhi an ibni abbasin mu jële ci mawlaana albahru alhabru abdullah ibni abbas ibni abdilmutalib ibni haashim ibni abdi manaaf alqurashiyu alhaashimiyu tarjumaan alqur'aan albahru alhabru radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne càllale baango mu ne lamma araadu an yaxfiru li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'athuu ilaa abi ubayda ibn al-Jarraax wa kaana yadraxu ka dariixi ahli Makka wa ba'asuu ilaa Abi Talha wa kaana huwa huwa alladii yaxfiru li ahli al-Madiina wa kaana yalxadu fa ba'asuu ilayhimaa rasuulayn fa qaaluu allahumma xir li rasuulik al imaam ibn Abbas wa fi sanadi da'f dinañ ñëw ci sanad yu wér yi nga xam ne al imaam ibn Maaja rahmatullahi alayhi daal dina koy solo soloo dinañ ci ñëw léegi dañu comme que lii lañ ne woon moom lañ digge woon ne dinañ ci ñëw moom la ñuy reprendre ak jataay bii di ñëw ndax xadiis bu gudd la bu am solo walawu shawaahid am na ay yu yu koy dëgëral eh, même bu dee bu dee moom kese eh, fi sanadihi da'f al imaam ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne lamma araadu an yaxfiru li rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne bi nga xam ne ci lañu xam nag fi ñu koy gas ak yooyu fi ñu ko war a denc waxoon naa la mbir mi dafa nekk am métier ak ñoo xam ne ñoom lañ ko xamee waaw moo tax c'est pas un métier de ne ñu ne waa moom gaskatu bàmmeel la déedéet loolu saxaaba yi anhum mooy ñum tudd nii te riwaaye asa yu wér dinañu ko leeral ah kon nag affaire baa ngi noonu le kene ñoom dañ ko doon def te yonent bi aleyhi salatu wassalaam yuqirruhum ala dhalik waaw doon leen saxal ci loolu le mu ne biñ bëggee gas bàmmeel bi nag ba gasal yonent bi yu salatu wassalaam ginnaaw bi ñu ko sangee sàng ko xam fiñ koy denc ba'athu ila abi ubayda ibn al wa kaana yadraxu ka darixi ahli Makka dañoo yónnee ci Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraax radiyallahu anhu wa kaana yadraxu ka darixi ahli Makka moom da doon gas moom gaskatu bàmmeel la boo xam ne comme waa Makka ñoom ñu doon gase seen bàmmeel yi comme que Makka muhajir minal muhajirin moom loolu la manoon noon côté boobu boobu la doon def waaw mooy dañuy gas ci suuf si moom lañ naan ashaq waaw mooy dañuy gas suuf si gas gas nii loo xam ne dina tolloog ki ñuy denc lu toll noonu ñu daal di ko ciy dugal après daal di suul loolu mooy ashaq moom la moom la Seydina Abu Ubayda loolu la doon def léegi dañoo yónnee waaw parce que riwaay yu yu yu leer yu dëgër yi dinañu wan que ñëwul ñu rek yónnee mooy dañoo wuute tamit bokk na ci wuute yi ma la doon wax ginnaaw biñ koy sang est-ce dañuy summi yére benn déet waaye wuute fan lañ koy denc waaye wuute it nan ban façon bàmmeel lañ koy defal ndax ñaari façon bàmmeel yi ñu xam ci lislaam mooy al-lahdu wa shaq waaw ash-shaq mooy comme bii nga xam ne dañuy gas dangay ñëw gas on creuse ay loo xam ne dinañ ci mën a denc noon noon ci kaw noonu rek buñ buñ gasee ba ci suuf ba kii ñu dugal ci néew bi daal di maasale suuf si ci kawam daal di daal di daal di kii euh, suulaat defaat suuf si maasale après loolu mooy ashaq lé mu ne nag Seydina Abu Ubayda loolu la doon def mais dañ ci wute avant lan la ñuy def mais nañ topp riwaaya bi mu ne kon ba'athu ila Abi Ubayda dañoo yónnee ci Abu Ubayda kenn benn ndaw wa kaana yadrahu ka darihi ahli Makka moom façon gas bi mu doon def bàmmeel bi mu doon def mooy comme waa Makka ni doon def wa huwa min min al muhaajiriin loolu benn la waaye beneen côté bi wa ba'athu ila abi talha zayd ibn sahl al ansaari nekkoon baay jiitle seydina anas ndax moo mujjoon denc waajuram wu jigéen di yaay ummu sulaym radiyallahu ta'ala anil jamii ñu yónnee kenn ci abu ubayda seydina abu ubayda amir ibn al jarrah waaye yónnee beneen ndaw ci kan ci ki nga xam ne mooy seydina abu talha al ansaariyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom lan la doon def mu ne wa kaana huwa alladhi yahfiru li ahli al-madina wa kaana yalhad mu ne kantaa seydna abu ubayda abu talha zayd ibn sahl al ansaariyu radiyallahu anhu moom ñu yónnee ci moom kenn comme ni ñu yónnee ci seydna abu ubayda moom nag ban façon gas la doon bas mu moom moo doon gasal waa ahlul madina mooy waa madinatul munawwara waa al-ansaar ki leen doon gasal seen bàmmeel yi mooy Seydina Abu Ubayda radiyallahu euh, Abu Talha al-Ansaari radiyallahu anhu wa kaana yalhad moom nag al-lahd la doon def nga ne ma léegi lan mooy al-lahd wax nga shaq ma mooy damay ñëw tiim mooy bàmmeel fi ñu war a fi ñu war a denc nit ki ñu gas gas gas gas gas gas ba mu xóot après ci wet gi ci wet gi ñu gasaat ci wet gi mooy dañuy gas lu lu gudd après gas benn côté bi surtout fi nga xam ne mooy fiy jublu en général bu dee ci l'islam dañuy fexe mooy mu jublu euh, côté bi nga xam ne boo fa dencee nit ki day jublu xibla euh, bi côté boobu nga ñëw gas fa mooy genre pantre mooy day mel ni euh, ab néeg boo xam ne mooy dama defar benn kàmb gas ba pare gasaat ci biir mooy ci côté bi ci côté bi xam nga ñaari côté am mooy ñaari côté ñoo ñoo mooy mbir mi boo gasee bàmmeel ab rectangle lay doon ñaari longueur yi mooy fi nga xam ne ñoo ci gudd côté yi gudd nga xam ne noonu lañuy ñuy tërale ki faatu mooy benn côté bi nga xam ne mooy jàpp mooy jàmmaarloo xibla bi foofu noonu foofu ngay gasaat ngay gasaat ba nga xam ne moom dina fa xaj nga dugal ko foofu boo ko fa dugalee après nga teg ci ay briques yoo xam ne moo koy kale foofu après ñu daal di gas ñu daal di euh, jël suuf si delloowaat ko ci li nga xam ne mooy kàmb gi mooy bu ñu ko defee yow mooy par exemple loolu ku ñëw sulli nii ci kaw nii ku ñëw rek sulli foofu moom doo gis kii mais mais mu ngi ci wet gi lañ ko def loolu mooy al-lahd waaw al-lahd mooy loolu xam nga shaq mooy dañuy gas rek boo gasee noonu bàmmeel bi après nga tëral ci mooy après euh, ba mu xóot nga dugal ci ki ngay denc après ngeen delloo suuf si après loolu mais ashaq mooy damay gas ba non al damay gas ba pare lu mel ni li ma def ci ashaq waaye ma utaal benn beneen bu may gasaat ci wet gi ci côté bi boo xam ne ba ci lee ba léegi ci biir même bàmmeel bi mais ci wet gi ma gasaat foo xam ne moom dina fa xaj ma dugal ko foofu buñ ko fa dugalee ñu teg fa loo xam ne mooy buñ ko dugalee ñu teg ay lu mel ne ay teg fa ay briques ay labine buñ ko fa tegee après nag daal di wàcc suuf si loolu mooy al-lahd voilà Seydina Abu Talha radiyallahu anhu al yi moom deuxième bii la doon def te moom la waa ahlul Madina doon def kanta Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom comme bu waa ahlu makkata la doon def muy waa ahlu makkata al-mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima kon lii mooy boo déggee ash-shaqqu mal farqu bayna ash-shaqqi wal lahdi wala bayna al-lahdi wash-shaqq mooy allahdu mooy damay gas ba pare la ma gas bu ma gasee bàmmeel bi ma gasaat ci wet gi foo xam ne fa lañuy dugal néew bi après teg fa ay brique daal di doora suulaat kanta a shaq mooy damay gas noonu rek ci kaw bu bu ma gasee ba mu xóot ñu jël dugal noonu après ñu delloowaat suuf si loolu mooy alfarqu bayna allahdi wa shaq ku nekk kon waa ahlul madina lahd waa ahlul makka shaq léegi nag ñu yónni ku nekk ci ñiar ñiy def ñaar yi ngir ñu dem bu leen bu yonent bi aleyhi salaam dinañ gis ci eh, biñ ci wutee li nga xam ne moom lañ wax ne bon buur yàlla Euh, tànnalal sa yonent ñaar ñii ki nga xam ne moo mooy loo ko tànnal rek na fekk ne ka ñu yónni ci moom kooku la fay fekk waaw waaw ñeneen ci ñëw leen kon ba pare ñu teg ci ne kon fa ba'athu ilayhima rasul rasulayni fa qaalu ñu yónni ci ñoom mooy abu ubayda amir ibn al-jarrah miy def ashaq ak seydina abu talha mi nga xam ne mooy def allah du ñu yónni ku nekk kenn ngir mu dem seeti ko ngir wax ko mu ñëw gasal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare ba ñuy dem ba waa ñaari ñañ yónni di dem ñu ne allahumma xir li rasuulik waaw ñu ne buur yàlla tànnalal sa yonent sa ndaw li gën tànnal ko mooy ñaar ñii ngi dem te ñaari bàmmeel yooyu bokkuñ ñaari bàmmeel yooyu bi nga ci tànnal sa bopp mooy al lahdu awi shaq kooku defal kooku la ka ñu ko yónni di ko fekk keneen ki bu dee bëgganul ba nga tànnalul sa sa sa yonent alayhi salaam yàlla na mooy bu fa demee mu bañ ko faa fekk voilà voilà bi ñu waxee allahumma xir li rasulik fa wajadu aba talha fa ji'a bihi wa lam abu ubayda ka yónni ci abu talha ba mu demee fekk na fa abu talha zayd ibn sahl radiyallahu ne ko ah kon de Abu Talha dañoo bëgg nga ñëw defar li nga xam ne mooy xabru bi nga xam ne moom lañuy denc rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kantaa ki ñu yónni Abu Ubayda walam yujad Abu Ubayda kook ba mu demee kër Seydina Abu Ubayda Amir ibn al ngir moom it woo ko léegi mu dem fekk ko fa mooy buur yàlla tànnal na ko kon allahu akbar lan la ko tànnal lan la kan mooy def ashaq ak kan mooy def al-lahd kan mooy gas gasu bàmmeel comme rek gas noonu après ñu dugal ko ñu dugal ci néew bi suul wala ki nga xam ne day gas ba pare gasaat ci wet gi kan mooy def lool la mu al kan ak kan moo ciy def lool Abu Talha mooy def lool wane waaw kay kooku lañ ko kooku lañ fekk muy Seydina Abu Talha kanta Seydina ki nga xam ne mooy abu ubayda radiyallahu anhu moom fekkuñu ko fa waaw fa ji a bi biñ fa fekke abu talha fa ji a bihi ñu indi ko waaw walam yujad abu ubayda abu ubayda kenn fekk ko fa fa laxada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di defal bàmmeel yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi Allahu akbar eh, léegi xoola riwaaye dinañ ñëwaat ci riwaaye bi insha allahu taala ah dinañ ci ñëwaat waaye pour l'instant eh, nañu eh, gis li nga xam ne mooy riwaaye yeneen imam Ibn Maaja yi yooyu nag bi xam nga sanad bi wérul comme niñ la ko waxe léegi nag nañ jël yi nga xam ne nag ñoom ñooy sanad yu wér ci boppam yi nga xam ne al imaamu ibnu maaja rahmatullahi moom moo ko soloo al imaamu ah, ibnu maaja rahmatullahi alayhi mu daal di soloo ci kitaabul janaïs baabu maa jaa fi shaq voilà baabu buntu maa jaa li dikk ah, fi shaq akbar moo tax yonent ma saa saam lii lañ ko defal mooy al-lahd lañ ko defal comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj al-Qushayri yu rahmatullah solowee ak al imaamu Ahmad sëriñam ak imaam an-Nasaa'i ak na ko noonu al imaam ibnu Maaja Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne alxiduu lii lahdan wansibu alayya al-labin nasban kama fu'ila bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal hadithu sahih qad rawahu al-imam muslim sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas moom bu muy génn àddina dane dafa joxe ndénkaane ne yéen ne alxidu lii laxdan mooy defal leen ma laxda waaw nga xam ne dañuy gas bàmmeel bi ba pare gasaat ci wet gi ci biir bàmmeel bi ci wet bi dugal ma foofu ba pare mu ne defal leen ma loolu wansibu alayya labin te na ngeen jël labin yi ngeen mooy yi nga xam ne brique yi mooy buñ ko fa dugalee néew bi après dañ koy teg brique bu ko defee du baskule ci ci kàmb gu njëkk gi après ñu def ko noonu après daal di delloo suuf si mu ne ngeen defal ma noonu kama comme ni nga xam ne fu'ila bi rasulillahi comme ni nga xam ne noonu lañ defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Allah Allah hatta fi al-mawt hatta fi aaxir ad-daar haw defal yow yow yow yow iqtadi bi xayri bi xayri al-anaam waaw Allahu akbar waaw iqtadi bi xayri al-anaam alayhi salaatu wassalaam hatta boo génnee àdduna lay demee royal sangu-sang yi salawatullahi wa salaamuhu alayhi comme ni Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wax kon nag buñ ñëwee ci xadis bu wér bi xoolal Seydina Anas Seydina kon al imaam Ibn Maaja mu nekkoon ci kitaabul janaa'iz baabu maa jaa fi shaq baabu buntu maa jaa li likk fi shaq ci façon bàmmeel boobu xam ne waa Makka lañ doon def ne moom al imaam ibnu Maaja rahmatullah alayhi mu ne haddathana haddathana Mahmud ibn Ghaylan mu ne haddathana nettali nañu Mahmud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad rahmatullah alayhi al-Marwazi al-Adawi al-Baghdadi rahmatullah alayhi qaala haddathana Hashim ibn al-Qasim mu ne ki ko nettali mooy Haashim ibn al-Qaasim ibn Muslim ibn Miqsam rahmatullah alayhi Abu an-Nadr al-Laythi mawlaahum at-Tamiimi al-Baghdaadi al-Khuraasaani rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Mubaarak ibn Fudaala muy Mubaarak ibn Fudaala ibn Abi Umayya al-Qurashi al-Adawi Abu Fudaala al-Basri al-Qurashi al-Adawi mawlaahum rahmatullahi alayhi qaala haddathanii Humayd at-Tawiil muy Humayd ibn Abi Humayd at-Tawiil al-Basri rahmatullahi alayhi Abu Ubayda ñii ne Abu Ubayd at-Tawil la sii woon muy Humayd boo dégg naan Humayd at-Tawil moom nii la muy Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil rahmatullahi alayhi ne woon taalibe Seydina Anas Anas ibn Malik mu jële ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahmatullah alayhi Abu Hamza Dhul Udhunayn xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-Ansari wa al-Basri rahmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu qaala mu ne Seydina Anas lamma tuwuffiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kaana bil madinati rajulun yalhadu wa aaxaru yadrah fa qaaluu nastaxiiru rabbanaa wa nab'athu ilayhimaa fa ayyuhumaa subiqa taraknaahu fa ursila ilayhimaa fa sabaqa saahibul lahdi fa lahaduu linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw mu ne Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne lamma tuwuffiya nabi bi nga xamante ne cila ci la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di génn àddina bi nga xam ne ci la génne àddina moom yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne kaana bil madinati rajulun yalxadu wa aaxaru yadrax mu ne biir Medina Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dafa amoon kenn koo xam ne rajulun yalxad koo xam ne moom laxd la doon def waaw mooy lu jéng xam nga ci la multaxadaat yooyu yëpp ci la jóge <laughs> waaw ak liñ naan waa ji mulxid la mooy ku jeng mooy le fait que euh, bi euh, dañ koy gas ba pare gas ci wet gi wet googu lu wetu loolu moo tax ñu tudd ko al-lahd waaw <laughs> waaw euh, mu ne dafa amoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam rajulun yalhad wa axaru yadrah kenn koo xam ne moom yàlla xat mooy laxd la doon def bàmmeelu laxd kon léegi bu ñu waxee tee laxd rek xam nañu ko ci wàllu bàmmeel al du waaw hmm? mu ne wa aaxaru keneen ki yadrax mooy ashaq mooy da doon gas bàmmeel noonu rek ci buñ gasee noonu rek amul di gasaat ci wet geeg déedéet dañuy gas benn kàmm benn kàmm gu rëy ñu dugal ci après baax na mu ne nag loolu Medina ñaar façon ñaar ñaar ñii ñoo fa newoon waaye xam nañ ñan la ki doon yadrax ki doon def ashaq mooy seydna abu ubayda amir ibn al-jarrah anhu keneen ki ki doon laxd def al laxdu moo doon seydina ah, zayd ibn sahl mooy abu talha al ansaari yu nekk bày jiitle moom seydna anas mu ne nag fa qaalu comme que ñaar ñi ñoo fi am duñ nekk di di naan bon nañ tànn kii non non non waaw non non ñu ne nastaxiiru rabbana dañuy tànnloo suñu borom mu tànnal ndawam bi yonentam bi sallallahu alayhi lu gën lu mu gis ne moo gën ci moom mu tànnal ko lool waaw waaw tànnloo borom bi al nastaxir dañuy tànnloo rabbana suñu boroom tekkiwul dañuy dem comme def salaatu istixaara non mooy dañuy def lii yónni kenn ki yenn ki tey ñaan buur yàlla nag mu dëppaaleel yoneen ndawam bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne moom la gëy ko gërëmal voilà mu ñu ne nastaxiru rabbana dañuy tànnloo suñu boroom di ko ñaan ngir mu defal yonent bi alayhi salaatu salaam li gën wa nab'athu ilayhima ni ñuy def nag dañuy yónni ñaar ñi ñooy génn do nekk kii jubal kër Seydina Abu Ubayda kii jubal kër Seydina Abu Talha radiyallahu anhuma mu ne fa sabaqa lax laxdi ka demoon kër Abu Talha miy def allaxdu moom moo jiitu moo njëkk ñëw mooy bañ demee mu fekk ko fa woo ko moom mu ñëw Abu Talha ñëw moo njëkk agsi Seydina Abu Ubayda riwaayé li wane na ne moom gisuñu ko dafa dem fekk ko fa fa laxadu linnabii sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di defal yonent bi alayhi salaam al laxd mooy bàmmeel bu mel noonu noonu lañ ko ko defale waaw kantaa ñaata brique lañ teg ci wet gi biñ ko dugalee foofu loolu euh, am na riwaay yu da'if yu naan tisan la neuf briques lañ ko defal mais riwaay yu wérul même bu dee ne moom la ñuy wax tout le temps mais riwaaya tan ci wàllu riwaaya xadiis boobu laysa bi saabit mooy wérul léegi xoolal imaam Ibn Maaja juste après xadis bi bi mu ci teg al imaam bu xadis sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha al imaamu Ibn Maaja mu ne haddathana Amr ibn Shayba ibn Ubayd ibn Abida ibn Zayd mu ne haddathana nettali nañu Amr ibn Shabba waman Shayba non Umar Umar ibn Shabba mu ne haddathana Umar ibn Shabba ibn Abida ibn Zayd Umar ibn Shabba ibn Abida ibn Zayd ibn Ra'ita al-Baghdadi an-Numayri rahmatullahi alayhi an-Nahawi al-Akhbari an-Nahawi al-Akhbari rahmatullahi alayhi qala haddathana Ubayd ibn Tufayl al-Muqri mu nekk ñu nettali mooy Ubayd ibn Tufayl al-Muqri'u muy al-Muqri'u ah rahmatullahi alayhi qaala mu ne qaala mu ne haddathana ah, moom mii nag al-Muqri'u mii ah, am na lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim yoo xamante ne nii wax nañ ci moom wax nañ ci ay mbiram moom al-Muqri'u mi waaw léegi euh, qaala mu ne xaddatana Abdurrahman ibn Abi Mulayka al-Qurashi muy Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Ubaydillah ibn Abi Mulayka al-Qurashi at-Taymi al-Jud'ani al-Mulayki kii lañ naan al-Mulayki moom da'if waaw moo tax xadiis bi xadiis bi da'if te al-Muqri bi euh, Ubayd ibn Tufayl al imaam al-Haafiz al-Asqalaani al imaam al-Haajar ibn Hajar Ahmad ibn Ali al-Asqalaani rahmatullah alayhi ci tahdhib Taqrib at-Tahdhib dana kii majhuul la waaw kon gis nga xadiis bi fiihi maa fiihi Abdurrahmaan ibn Abi Mulayka mi da'if ah mooy càllale moom mii lañ gisoon ci jotaay bi weesu mu jële ci ki nga xam ne nag mooy ko siiw ki te di dëgër ki di abdullah ibnu abi mulayka mbokkam la voilà moom itam moom ñi ay mbokkam la al qurashi ndax euh, al judaani moo tax que li nga al judaani ndax abd euh, ibnu abi mulayka di abdullah ibnu abi mulayka judaana ibnu amr ibnu ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu al-ahwalu al-ahwalu hmm, al-qaadi al-mu'adhdhin moom mii ak Abdurrahman bee mbokkam la al-Mulayki mbokkam la Abd ibn kii nag moom moo jële kon ci ki nga xam ne sëriñ bu mag bi nga xam ne min rijaal as-sahih di ibn Abi Mulayka ni Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abi Mulayka at-Taymi al-Qurashi at-Taymi al-Ahwal al-Qaadi al-Mu'adhdhin an Aysata moom moo jëlee ci Sayyidatu Aysa kon gis nga fii hadith bi fii problème waaw waaw fii fii min al-problème ma fii mooy am na problème kay léegi mu ne an Aïshata sayyidatu Aïsha nee na même bu dee am nañu ne bon xadis bi xasan la waaw mën na nekk xasanun li ghayrihi mais problème bi mooy majhul bële imaam al-Hafiz ibn Hajar ki mu ne Ubayd ibn Tufayl al-Muqri majhul loolu day tax mooy man na ne mooy kii moom moom da'if da'fum rëy na budul woon yeneen yu bari xadiis yi wax ci lii boo tax bii nii de toute bi al imam ibn Maaja indi sànq te waqad rawaahu al jaar ci si al imaamu Anas ahmad ibn muhammad ibn hamdan bi sanadin sahih sinon moos bii nii wérul bu sayyidatu Aisha bi mu ne lamma maata même bu dee am na ñoo xam ne nee nañu hada al xaditu xasan waaw waaye gis nga liñ la ci wax Abdurrahman ibn Abi Mulayka al Mulaykiyu da'if la Ubayd Abdullah Ubayd ibn Tufayl al Muqri moom imaam al-Hafiz nee na majhul la kon hadith bi wéru an Aïsha kon kon Abdullah ibn euh, Abi Mulayka rahmatullah alayhi mu ne dafa jële ci sayyidatu Aïsha annaha qaalat mu ne lamma maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ixtalafu fi lahdi wa shaqqi hatta takallamu fi dhalika wa irtafa'at aswaatuhum mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn àddina ah bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di génn àddina ah ixtalafu fi lah bokk na ci li ñu wuute sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne dañoo wuute mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lahd lañ koy defal wala shaq mais ñaar yi ban lañ ko ciy defal est ce que dañ koy defal Ah, ah, lax Lahd mooy bi ñu waxoon bu Seydina waa Lamsaar waa bi Zayd ibn Sahl euh, Seydina Abu Talha di def gas benn ba pare gasaat ci wet gi est boobu lañ koy defal wala ashaq bi waa Makka di def mooy gas noonu kese hatta takallamu fii daalik ñu xëccoo ci ñii naan Lahd la ñuy def nii ah, non non non non shaq la def mu ne war tafaat aswaatuhum ba seen euh, ba seen kàddu yu jóg ci kaw waaw bi seen kàddu yu jógee mooy ci ñii naan lii la ñuy def ñii ne déedéet lax du moo gën ah <laughs> xam naa moom ñi naan lax da gën dañ ne ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat moom solo nañ comme ni ne hadith mawlana ibn abbas wa qad rawahu al abu dawud wa ghayru mu ne al lahdu lana wa shaqu li ghayrina yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne shaq al lahdu lana mooy li nga xam ne mooy al lahdu lana waaw mooy allahdu lana kanta shaqu li gayrina ah mu ne allahdu ñun la ñeel kanta shaqu li gayrina pour ñeneen ñi waaw kon nag waaw mu ngi noonu <laughs> euh, amaana looloo tax ñuy wax waaye mais tekkiwul ne euh, shaq baaxul de waaw shaq baax na kay Abu Ubayda ki ko doon def Seydina Anas wax léegi kaana bil madinati rajulun boo xam ne lax lay def keneen ki eh, shaq lay def eh, yadrah keneen ki yalxat du benn la ah est-ce que dafa est-ce que yonent bi saa saa xamul woon lool est-ce que wax na leen hey yow mi def ah, yadrah di def shaq baaxoo ndax lool baaxul li xayri naa même bu dee am nay waaye bu naan li ahlil kitaab waaye loolu noonu tekkiwul ne këne waa alul kitaab ñu ngi koy def mooy baaxul ndax bu baaxul woon alayhi salaatu wassalaam na mu ko waxee dina ko leeral ne lii nii baaxul waaw te tamit saxaaba yi dina leer ne baaxul ba bu boobaa duñ fi nekk sax naan ay dañuy ndax tànnal yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañ xam ne bii moom baaxul waaye bu ne ash-shaqqu lana al-lahdu lana wa shaqqu li ghayrina loolu mooy këne mooy li gën loolu lay tekki mooy al-lahdu moo gën ash li gina moo tax suñu boroom ci boppam bañu ko saxaaba yi tànn loowee li mu tànnal ndawan bi sallallahu alayhi wasallam te noonu lañ ko denc medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te waxoon nañ la lu nekk lu ne borom bi daf ko cee tànnal lëgën mooy li mu ko tànnal allah du lool deful lu dul feddali la nga xam ne moom la doon wax moom alayhi salaatu wassalaam naan allah du lanaa wa shaqqu li ghayrina allah du ñun la kanta shaqu li ghayrina waaw loolu nag des fois tamit day dépendre ci suuf suñ koy dañuy denc nit ki parce que am na suuf yoo xam ne boo gasee boo xasee gas loolu gaskatu bàmmeel yi xam nañ lii may wax waaw <laughs> man duma gaskatu bàmmeel waaye xam naa <laughs> xam naa ko <laughs> alhamdulillah waaw tout est à bon à prendre lii lépp ci diine ji la gis nga l'islam noo bàyyilul jàmbeen moo tax vraiment ku foog ne l'islam moom jullee ku wor kese lay wax mooy vraiment kooku kooku kooku kooku vraiment foog ne affaire société affaire vie ni ngay dunde l'islam gis nga ah gisoon nañ ahkaamul mawlud ñu ngi nii nekk gisoon nañ affaire niiw mais ñu ngi nii nekk ki nga xam ne sangu sang sallallahu alayhi wa sallam mi jàngale affaire yi gis nga ah même mooy ne l'islam bàyyiwul jaam bi na mu du ba muy juddu laata muy juddu sax laata waaw waaw id fa eh, eh, fa kii eh, tunkaxul mar'a li arba'a ñu yonentu Yàlla sallallahu alayhi waxoon constat yi mu defoon gis naa ne da jigéen ñi dañ leen di takk ci ñe ndax ñeenti mbir li jamaaliha ndax taar ba li hasabiha ndax fi mu ak tamit li maaliha ak kiiwam ak li diin alalam ak alalam ak diineem mu ne fa far bi zaati diini taribat yadak kon loolu mooy avant ngay am doom lala la ko waxoon la nga la la topp ngir nga seet ki am diine yow jigéen gi nga seet ku am góor gu am diine paakuy solu jëngal kese di bonde ñu naan moom moom playboy la déedéet dangay seet koo xam ne am nay am nay teggin am na diine yow itam góor ki boo fi newee di xool jigéen gu meche gudd rek wala karaw ga na walla xoolam neex na la kese wala taaram kese boo ci duggee taar ba mooy dee nga miis ko nga nga nga daal di koy nga daal mooy mbir mi daal dootu la sax rafetaay ba daanaka dootu ko gis te moom itam dootu la ko wan parce que yow moom jot ngaa kii léegi waa mbedd mee ci des mu continuer comme nam la amee woon rek walla iyaadu billah kon mais far far bi zaati diin tànnal yonent ma lay saar saar ki boo ki ndaw si am diine yawit ndaw si ki am góor gu am diine comme ni sayyidatu Xadiija radiyallahu anha wa ardaaha tànne woon ki nga xam ne nag mooy sangu-sang yi alayhi salaatu wassalaam ngir mu nekk boroom kër mooy kon avant la woon laata muy judd nga judd mu wax nii ngeen koy defal tax ni ko utal ko tur ah defal ko lii dindil ko ima e, al ada dindil ko amitu anul ada karawam ngeen daal di koy kii bu ngeen ko watee ngeen peser ko daal di koy saraxe ci wàllu or ainsi suite mu topp la nan lañ koy yaree dee leen digal xale yi ñuy julli ak lii di leen ko miiral mooy loolu lépp mu topp topp la ba ni ngay dugge sa bàmmeel ban façon bànneel sax l'islam bàyyiwul ban façon nga ñëw rek gas noonu rek sànni noonu mu jeex non tuutee xam-xam lépp wallahi diine jooju bawul dara moo tax Seydina euh, Salman al-Farisi ah moo tax boo ko juif ba naan mais seen yonent bi alayhi salaam moom moom lépp la jàngal xatta boo demee toilette bi ngay def sax mu ne ajal waaw même boo demee ci wanag bi na ngay def sax jàngal nañu ko waaw akbar hein voilà bàyyiwuñ dara moom kay ñàkk xamafi ne ak ñàkk gëstu ak ñàkk jox yitte diine ji ak xam-xam mais sinon amul sa di sa dund gi looy def lu dul wax na la noo koy defe ak nan nga koy defe boo bëggee am ngërëmu borom bi sa liggéey bi ngay def sa xëy mi ngay def boo xëyee naan yooyu yooyu yépp lislaam tëralal na lan nga koy def waaw waaw waaw inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba nga di uti métier looy dunde mu ne la déglu ah, déglul xadiisu an Nu'man ibn Bashir radiyallahu taala anhuma ibn Sa'd ah yonent bi kat sallallahu alayhi wa na inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba waaw buur yàlla ko teey la du nangu lu dul lu teey ay tuddee wa dhakara rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik waaw c'est ça waaw nit koo xam ne pënd poussière lii tax ñu nangu ñaan yépp réunir ci moom mu tàllal loxoom poussière na pënd na nekk koo xam ne kat mu tor waaw te buur yàlla moo ne afaman yujibul mu tor barra ida daa wa yakshifa suu ana kan am man yujibul muttara am man voilà ana kan mooy ki nga xam ne yujibu mooy mooy dégg ñaan tey tey tey tey wuyu al muttara ki dem ba sës ba xam ne amatul lenn yaakaaratul kenn ak lenn mu jublu ci boroom kan mooy nangul kooku noonu di ko diis ay soxlaam di ko diis ay soxlaam yi nga xam ne xam na ne buur yàlla kese ko ci manal dara kan moo koy nangul mooy buur yàlla pourtant waa ji respecté yooyu yépp daal na koy euh, lan daal na koy réunir sauf que wa mat'amuhu haram waaye ba pare nekk ci voyage yu tiiru safar nga xam ne yooyu yépp day tax bokk na ci nga xam ne buur yàlla da ciy nangu ñaan ba pare mu yëgati loxo yi bokk na ci tamit ba pare di tudd turu borom bi nga xam ne ñenn ñi nee nañ sax mooy al ismullah al adam bi ah mooy ar rabb waaw ar rabb waaw borom bi kiy yare kiy tett nit ñi ki leen di jaarloo ay étape ñuy màgg di dem waaw qul a'udhu bi rabbin nas ar rabb mu naan yaa rab waaye nag buur yàlla nangulu ko lu tax wa mat'amuhu xaraam ndax li muy lekk dafa xaram kon yow muy liggéey du n'importe ku liggéey en tant que julit nga mën a def bépp liggéey boo xam ne dafa am lu xaram nga fay jaay man da bu dee ne lu xaraam ngay liggéey man waaw moo tax waxu caaxaan bi naan bon liggéey moo gën yalwaan ma ne liggéey bu xaraam yalwaan a ko gën est yalwaan dafa xaraam yalwaan xaraamul yalwaan xaraamul ci kooku waaw ki mu daganul mooy ki nga xam ne li li di mirratin sawi waaw ki nga xam ne am na kattan mën a liggéey te mu jàppandi te defu ko a dëkke laaj kooku la yonent bi alayhi salaam doon wax naan inna sadaqata la tahillu ah daganul ci ku mel noonu waaye bu dee ku mel noonu noonu la mel mais amul lu mu liggéey loo bëgg mu def mu sàcc bu dul aj wa yut'imuna dafa nekk koo xam ne moom yaramam amul amul dara amul amul kàttan man na am kàttan ŋaññ mais dafa ñàkk ba pare il faut mu laaj bu doon ne lu ñuy ŋaññ la mos buur yàlla du ŋaññ lool hein mooy koo xam ne moom il faut mu laaj kook day laaj kantaa liggéey bu man di doon moo gën loolu waxoo dëgg ku la ko wax waxul dëgg bu dee liggéey bu xaraam jaay beer yalwaana ko gën waaw jaay beer jaay sàngara yalwaana ko gën entretenir ab taverne fu nit ñi mandee ak ab baare yoru baar di jaay ay boissons alcoolisées mané yalwaan a ko gën ki toog ci mbedd mi di yalwaan te lool kese la am ndax manu la def leneen amul leneen moo gën la muy am moo gën a dagan fopp yow li nga am yow buxaabakat bi pattaawkat bi nga xam ne sa dund yépp yaa ngi ko teg lool ngay amee parce que yow yaay le buxaat bakat de stars comme ni ko caaxaankat yi waxe ah yaay seen njabarkat di leen wax li war a xew ak yooyu ñu da di seetal ñu lay fay ay cinq cent mille ay cachet de cinquante mille francs CFA ak yooyu loolu ngay am ki ngay romb ci buntu euh, Padoa wala buntu Colobane wala pompier yor sa 4 x di ko xër saxaar si di dugal ay deuxième vroom nga yàq poumon yi kooku lool mooy am moo gën a dagan sa kat boobu ngay yor waaw parce que kullu hadha maalun xaram waaw wa mat'amuhu xaram li muy lekk xaram wa malbasuhu li muy sol parce que li muy sol jëlewu ko fenn ci liggéeyam bii te dafa xaram wa malbasuhu xaram wa ghudhiya bil xaram li muy dunde yépp ak li yaramam bi nes bu ko ñeex ah. te yonent ma lay saab saab waxoon na kullu lahmin nabata bi haram fannaaru awlaa bih bépp der bépp yaram boo xam ne la ko nes nesal la ko màggal lu xaraam la yaram woowu safara moo la gën a yey léegi nan nga mën a tëkkalee lool ak koo xam ne moom manu def leneen lu dul mu laaj ah moo tax loolu kooku mu def yooyu yépp suñu yonent alayhi salaam ne fa anna yustajabu li dalik mais kooku nan la ko buur yàlla di nangule mooy gis nga l'islam fi mu la topp bàyyi lu la dara boo foogee ne am na lu mu bàyyi ngay jëli ay assurance ak yooyu l'islam wax na la est-ce que war nga koo jëlam déetaan waaw ay touriste ak ay kii ak kii lu tëb nga ut naar assurance sama téléphone assurance loolu lépp l'islam wax na ko waaw ñun nag dañoo tàmm lu ñu wax ñu ne booy wax ñu ne mais loolu l'islam wax na ko na ne yow waroo woon a wax lool dangaa war a dem laaj ñi xam ba pare tabul gis ku taxaw di wax ku ne nga jàpp ne kii li muy wax kii àgg na qualifié na walaysa kullu ma tara mudawwara karken li sëñ bi wax bul foog ne lépp loo gis muy roo lu nekk am mbiskit la waaye bul gis loo gis muy xoy-xoy ci asamaan si wu ne dafa nekk leer badr ja weer woo xamante ne nii dina dina ci nit loo kiy dox ci guddi gi waaw déedéet du luy xoyam xoyam yu lu nekk ab lim la ab lampe la déedéet sinon dinañ la yàgga nax surtout jamono jii nga xam ne camoufler l'art du camouflage l'art du non sérieux moo fi xew waaw mooy nëbbatoo nit ñu bu dee koo xam ne fi sëriñ lay woote day nëbbatoo nit ñu baax ñi ni ñuy waxe alors que boo moywul wa huwa kal qirdi la da rahmaani waaw boo moywul dafa mel ni golo fa buur yàlla mooy ne kii benn cër amu ko fa te yàqkat bu mag la xam nga golo ni muy def ci tool yi looloo gën a seddan ah. gaa yi yor ay côté ñoojoor suñu mbokk yu séeréer si ay ñoojoor ay fimla côté yooyu gaa yi ay tool noonu xam nañ ci dara ni golo yi ñuy yàq seen tool yi moo tax ay xaj ak lu nekk lañ fay def ak ay simulation ngi mooy gis nga noonu moo tax suñ bi naan wa huwa kal qirdi la rahman mooy non seulement lu euh, rek image golo noonu golo nekk golo mooy golo moom golo golo nekk golo loolu xas mais nit ki suñu boroom teral nga ñëw ba yor jikkooy golo lool mooy ak xas mooy mën a yàq golo gi ab tool lay yàq mais kii xam nga lu muy yàq mooy ay nit ñu bari la sànk waaw jikkooy golo yor ci yàq yàq kese waaw moo tax affaire bi nit ñi nañu jàngiwaat suñu diine te laaj ko ñu xam fas alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi borom bi jox xam-xamu alquran ñi mu jox xam-xamu hadith ñi mu jox xam-xamu fiqh xam-xam bii fi yonent ma lay saa saam tegoon laaj leen ñooñu bu dee xamu ngeen waaye doo ñëw di telli telli def bu ñu waxee nga naan est-ce que lii amoon na bu buñ la ca fekkee ba pare ngay ut caaxaankat buñ ne oustaz la ngir mu daganal la ko ak lum siiw siiw ak ku ko jur ni mu mën di tudd kon yooyu caaxaan la gis nga mooy l'islam bàyyiwul dara hatta bàmmeel yi sax nan ban façon bàmmeel lañ lay defal même loolu ban moo ci gën loolu dala yonente mi aleye satu salaam jàngal na ko jàngal nañu ko moo tax mu ne allahdu lana wa shaqqu li ghayrina moo tax yonente mi aleye satu salaam nag bi nga xam ne ci la génn àddina nii kon ñu ñëwaat hadith sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne bi yonent bi alei saatu salaam génne àddina nit ñi dañoo wute eska ce que lañ koy defal wala shaq ban lañ ko ciy defal hatta takallamu fi zalik ñu wax ci war tafaat baat yi jóg ñii naan lahd la def nii na shaq la ñuy def fa qaala Umar Seydina Umar ne é eh, laa tasxabu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala mayitan aw kalimatan nahwaha allahu akbar Seydina Omar ne é attention attention la tasxabu inda rasulillah bu leen yëkkati seen kàddu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam hayyan wala mayita allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Seydina Omar ne leen attention la tasxabu inda rasulillah bu leen yëkkati seen kàddu yi ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo xam hayyan wala mayyita mu ngi doon dund ak ñun comme ni doon dundee ñun wala faatu na comme ni mu faatoo nii kooram a nekk nii mais yonent bi alayhi salaatu nekk nii allahu akbar alaysa huwa seydna Umar ibn al-Khattab ah ah ah mooy quel dëppaale xam nga Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mais kan la aaya bi suuratul Hujuraat ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim yaa ayyuhal laziina aamanuu laa tuqaddimuu bayna yadayillahi wa rasuulihi wattaqullaha inna allaha samii'un aliim yaa ayyuhal laziina aamanuu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun inna alladhina yaghudduuna aswaatahum 'inda rasulillahi ulaa'ika alladhina imtahana allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim ha mais aaya yooyu kan la doon wax ibn abi mulayka moo tax ma ne quelle coïncidence al imam ibn abi mulayka moo doon wax naan kaadal xayraani an yahlika abu bakr wa umar irtafa'a aswatahuma 'inda rasulillah salawatullahi wa salaamu alayhi abdallah ibn eh, abi mulayka mii <laughs> nu wone ci càllale bi wala déet moom moo jële xadiis bi sayyidatu Aisha no moom ci boppam mooy aaya bi en fait aaya bi bon peut-être waaw nañ wax ni mu demee parce que suuratul Hujurat defoon nañ ko mais bon nañ ko waxaat parce que xaw na yàgg mooy aaya bi suñu borom eh, eh, dafa am ay eh, ay gaa yu fa ñëw yu ñëwoon ci Yonent bi alayhi salaam ñoom al Aqra' ibn Haabis al Qanqan' ah léegi euh, yonent bi aleyhi salaatu war a tànn koo xam ne moo leen di jiite mooy délégation yi Seydina Abu Bakar ne euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam jëlal ki defal kenn ki ci ñoom ñaar al aqran wala al qanqa kenn ki def ko mu jiite leen Seydina Omar ne defal keneen ki Seydina Abu Bakar ne ne ko yaa Omar maa turidu illaa xilaafi ne ko bëggoo yow euh, Omar xanaa yow wuteeg man nga nar nga nga gis ma ne yonent bi aleyhi salaatu defal ki mu jiite. rek yow ci saa se nga ne keneen ki quoi dangaa bëgg a wuteeg man Seydina Omar ne non non non maanaam ah, maa aratu xilaafaka ah, man bëggumaa wuteeg yow pourtant loolu lañ wax de loolu suñu borom ne yaa ayyuhal eh, gëm yàlla laa tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli bu leen di jiitu bu ci buur yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wattaqullaha te na ragal yàlla inna allah tax buur yàlla sami'un aji déggaa kon la ku dégg li ngeen di wax la alimun ko xam li ngeen dugal li nekk ci seen seen xol yi laak yooyu yaa ayyul ladina amanu e eh, yéen ñi ngeen xam ne yéen a gëm yàlla laa tarfa'u bu leen yëgateeti aswaatakum seen kaddu yi fawqa sawti nabi muy jéem muy gën a kawe baatu yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ngeen di yëkkati ca seen baat ca kaw taj mooy ci kaw mooy mu yéen seen kàddu gën a kawe bosam bu leen ko def wala la lahu bil qawl te bu leen nekk di wax ak moom di yuuxu ca kaw waaw ka jahri ba'dikum ba'da comme leen li ci yéen rek ni mu koy defee keneen ñeneen ñi an tahbata amalu amalukum xam nga lu ngeen di risqué bu boobaa rien que di yëkkati sa kàddu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yow muy wax yow sa wax di gën kawe waxam loolu waxoon naa la benn affaire bi mooy yow gis nga bés bu yonent ma lay saab ñu ne lii xadiis la xew-xew yonent ma lay lii la ci àtte yow nga ne non ñun lii la ñuy mooy yow jël nga qad qaddamta bayna yaday llahi wa rasula bayna yaday llahi wa rasuli yow jiitu nga yàlla ak yonent ma lay saab saab ah en plus ñu ne la lii xadiis la ngay wax waxu keneen ngir ngir wane ne xadis boobu malgré xadis la waaye man sëriñ diw wax na lu wuteeg lii kon waxu sëriñ diw moo war a féete kaw yow ci nga bokk waaw wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd comme ñenn ñi yéen seeni wax bu dee seeni wax boobu li waxu keneen mën a tegu ci waxu keneen ñu ne noonoo waxu kii boo waxu kii euh, diw moo gën a ki imaamu Malik imaam Abu Hanifa loolu man ngeen koo defante mais nag ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom bu waxee moo tax imaam yépp kenn desut ñi ñu ko nettali ci ñoom ak ñi ñu ko nettaliwul ci ñoom ñépp ànd ci loolu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bu xasee wax jeex na waaw qawluhu al mooy liy teqale bu waxee jeex na amatul objection amatul lu keneen di xalaat ka wax aka yaakaar aka am looy polémiquer que looy penser c'est fini waaw ida qaala allah fa bil ayni war ra's wa ida qaala rasuluhu fa bil ayni war ra's kama qaala al imam an-nu'man ibn thabit al imam abu hanifa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bu buur yàlla waxee topp ak dégg rek waaw waaw wommatu yonent bi aleyhi salaatu bu waxee noonu voilà waaw imaamu Maalik ne ñépp dak ñépp xam nañ ni waxu boroom fiq bu nekk boroom xam-xam bu ne am na ci waxam lu susceptible lu ñu jël ak lu ñu rejeté kooku nag ñépp ci yam saxaabalaak waliyulaak ku man di doon sa wax il est susceptible mu am luñ ci jël am loo xam ne kenn du ko topp am luñ ci jël di ko jëfe am yoo xam ne kenn du ko topp illa saaxiba hada al bam des boroom xabru bii fa ko imaam Maalik di wax ne woon xabru yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi moom kese mooy wax waxam féete keneen ku fe yow kay xanaa bu fekkoon nga wax avant moom waxam bi feeñ mais bu waxam feeñee amatoo droit di di di di renouveler wax wala nga waaye naa wax amoo droit te gis nga xam nga looy risque an tahbata a'malukum jëf yi a jëf yëpp daal di yàqu waaw wa la tash'urun te li ci gën a grave mooy bul yàqu bul yàqu doo ko yëg allahu akbar kii mook fin suratul kahf mooy nuróole gaa yi dañuy nekk ci tuuxi doona buur yàlla yàq na seeni jëf mooy màbbal na seeni jëf bu yàgg waaye ñoom yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a waaw ulaa'ika alladina xabita xabita a'maaluhum fala nuqiimu lahum yawma alqiyaamati wazna seen jëf yi day day màbb yàqu mais ñoom xamuñu ko fii mu ñu jàpp ne seen dem Makka seen saraxe seen julli yi ndekete yoo seen jëf yooyu yëpp buur yàlla soxlaatu ci dara te lañ ci jotoon def màbb na liy ñëw soxlawu ci tous yëguñu mu ne loolu ngeen di risque waaw kon Seydina Omar moom la woon ak Seydina Siddiq moo tax al imaam Ibn Abi Mulayka rahmatullah mu ne woon kaadal xayreen tuutee des ñaar ñi gën an yahlikaa ñu alku mooy kan Abu Bakr wa Omar Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar ñu ne mel dañ na ko ne ndax ñoom dañoo mës a yëkkati seen kaddu ca yonent bi alayhi salaam mooy aaya yi wàccoon moo tax Seydina Omar moomu il a bien reçu la leçon te loolu mooy jullit waaw jullit du ko xam ne kenn du la yonent bi alayhi salaam wax laa yul dawul mu'minu fil juhri marratayn aji ngëm yàlla gi duñu ko jaan du ko màtt ñaari yoon ci pax wala duñ ko ci fitt jiit du ko fitt ñaari yoon ci benn kàmb def nga leen ñu wan la ne dóor sa loxo non lii bu ko def waroo ko def bu ma dugalaat sa loxo ne sois pas têtu Seydina Omar a bien reçu la leçon moo tax ginnaaw loolu yonent mi aleyhi salaatu salaam Seydina Omar bu doon wax ak moom daanaka du ko da koy da koy laajaat Allahu akbar moo tax mu ne gaa bi bi seen kàddu yu jógee te ni mu doxale nii bi mu nee xalifa doxal na ko benn jour nii gars yi yëkkati seen kàddu ñii naan allah du la ñuy def ñii naan ashaq ba kàddu yu jóg mu ne leen he he he la tasxabu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hayyan wala mayyita aw kalimatan nahwaha mu ne leen he he he he bu leen yëkkati seen kàddu ci kanamu yonent bi fii yonent bi alayhi salaatu salaam nekk moo xam mu ngi dund wala boog dafa dafa nelaw dafa dafa faatu wala wax ju mel noonu xam nga am na taabi'i bu ne man dañu toog ci jàkke ji wal xadiisu mu ngi ci saxiix eh, eh, am benn waay bu eh, nekk fële am gaa yi doon waxtaan ci jàkkaay yonent balay saar saam di wax ci kaw Seydina Omar nee na mu jekki daa am ku ma <laughs> ne sa xeer la ko sànni mooy bu saw waa ci wet gi <coughs> mu mu xool fi xeer bi dal mu xool Seydina Omar nekk ca gannaaw toogoon noonu def ko signe ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko demal ñaar ñeenee di wax ci kaw ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam wool ma leen fii mu ngi ci jàkka ji mu ñëw mu ne leen hé yéen ñaar fan ngeen dëkk ñu ne ñun de Taayif lañ jóge mu ne gis nga bu ngeen dëkkoon fii Medina la aw jaaku la aw jaatukumaa darban gis nga bu ngeen dëkkoon Medina fii sama dërag yi ma sama yar bii ma yor man Umar ibn al moom laa leen di cawe ngeen xam kenn sa kaddu kenn du yëkkati kaddu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi te jamonoy xilaafam la woon des années après bi denc yonent bi alayhi salaam kooku moo tax il a bien la leçon allahu te loolu mooy jikkooy nit ku baax waaw kenn du ne kenn def erreur kullu bani aadama xata waaye boo defee erreur di delluwaat tay ko te wala boo ngay rappeler wu ba ba pare nga koy def loolu moo grave ndax bu yàggee kooku mooy al israar al musir ki nga xam ne dafa sax ci di def bàkkaar boo xam ne ndax kat tere woon nañ ko kon Seydina Omar ni leen é é laa tasxabu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hayyan wala mayitan aw kalimatan nahwaha Allahu akbar Allahu akbar waaw mu ngi noonu fa arsalu ila shaqaaq fa arsalu ila shaqaaqi wallaaxid ba mu waxee ba mu leen waxee lool nag ñu ne léegi kon ni ñuy def nañ yónni ku nekk ci kiy gas bàmmeel comme waa Makka Abu Ubayda nañ ko yónni wallaaxid ki nga xam ne mooy gas comme waa Medina muy Seydina ki euh, Abu Talha ñu yónnee ko jami'an ku nekk ñu yónni fa kenn fa jaa al-laaxidu fa laxada fa laxada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma dufina sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ñu daal di gasal yonent bi alei satu salaam defal ko laxd mooy gas benn ba pare gasaat ci wet gi teg fa ay briques yoo xam ne yenn riwaay yi nee nañ neuf la ñu defal lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, léegi <coughs> euh, loolu al imaamu ahmad daal dina koy solo tamit ci beneen yoon boo xamante ne euh, bu dëgër la ndax ci abdurrahman ibn al qasim moo ko jële ci baayam daal qasim muhammad sallallahu alayhi mooy ibn abi bakr radiyallahu anil jami' an aïshata mu jële ko ci bàjjanam sayyidatu aïsha moom alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhu mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ulhida lahu lahda mooy lahd lañ ko defal te loolu al imaamu ahmad ibn muhammad moo ko soloo bi sanadin saxiix sanadin saxiix léegi bu ñëwaatee ci riwaaya al imaam eh, kii bi Euh, ibnu maaja bi nga xam ne mooy bu mawlaana ibnu abbaas bu gudd boobu léegi kon bi kii ñëwee gasal defal laxda lan moo ci xew riwaaye boobu tam nekk sunan ibnu maaja comme niñ ko gisa woon imaam wax nañ la riwaaye xadiis euh, la bu gudd waaw mu ne summa euh, Seydina Mawlana ibn Abbas mooy bi imaam Ibn Maaja noon haddasanaa Nasr ibn Ali al-Jazami qaala anba'anaa wa anba'anaa Wahb ibn Jariir qaala haddasanaa abii an Muhammad ibn Ishaaq qaala haddasanii Husayn ibn Ubaydillah an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa mooy foofu noonu hadiis boobu ah léegi ibrahim ibn abbas léegi nañ ñëw ci siiratu ibn Hisham tamit li ci imam ibn Ishaq wax foofu même tàll la bi Husayn ibn Abdillah ak mu jëlee ci Ikrima ibn foofu nag mu ne foofu dafa tudd kon wax na ke Abu Talha la ak ki nga xam ne mooy Seydina Abu Ubayda Amir ibn al mu ne nag ah, mu ne fa rafa'u firasha rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi tuwfiya alayhi fa xafaru la mu ne bon bi Seydina Abu eh, Abu Talha mi def al-lahdu radiyallahu anhu ñu yëkkati lal bi nga xam ne fooy lalu yonent bi alayhi salaatu salaam fa xafaru la ñu daal di ko fay ñu daal di ko fay lalal ñu daal di ko fay defal bàmmeel bi mooy Seydina Abu Talha defar ko thumma dufina sallallahu alayhi wa sallam wasata layli min laylati l arbia waaw ñu daal di denc yonent bi aleyhi salatu wassalaam ci guddi gi ci guddi gi laylatul arbia laylatul arbia muy euh, euh, àllarba gi ci guddi gi ci lañ ko génn mooy altine la génn àddina talaata àllarba ci guddi gi lañ ko denc moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne wa nazala fi xufratihi ali ibn abi taalib ñan ñoo ko denc nag ñan mooy bi seydna abu talha defaree bàmmeel bi kan moo dugg ci biir bàmmeel bi ngir euh, taawu ñu jox ko koor beeg yooyu ñoom ñu daal di koy denc mu ne wa nazala mawlaana ibn abbas wàcc na fi xufratihi ca bàmmeelam ali ibn abi taalib seydna ali ibn abi taalib asadullahi al-ghalib abu turab abul hasan wal husayn radiyallahu anhum wal fadl ibn abbas ak al fadl ibn abbas wa Qutham axuhu ak Qutham ibn al abbas muy Qutham ibn al abbas mooy ñi ko sangoon ah wa Shuqranu mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak Shuqran mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa qaala Aws ibn Khawli muy Aws ibn Xawli miñ gisoon ni ne woon ba Seydina Ali anshudukallah biñ koy sang kër nga bàyyi ma ma fàkk ko ak suñu suñu cër ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga bàyyi ñu rek nga ma fekk ko moom Aws ibn bokkoon ci wàllan saar Seydina Mawlaana Ibn Abbaas mu ne wa qaala Aws ibn Xawli Aws daal di wax rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu ne wa huwa abu layla looloo doon dàkkantalam mooy abu layla mu wax li ali ibn abi taalib mu wax seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mu ne ko mu ne ko anshuduka allah wa haddana min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu ali anzil mooy mooy ñii ñoo wàcc ci bàmmeel bi aw su ne ko ah dama lay wax li ma la waxoon rek bañ koy sang de ay waaye anshudu ko maa ngi lay dagaan buur yàlla ak tamit suñu cër biñ am ci yonent bi aley saar saam ñun waa lamsaar nga bàyyi ma ma wàcc tamit ci ka ci ci ci ci xabru bi fekke e, e, teraanga googu Seydina Ali na ko anzil wàccal waaw mu ne wa kaana shuqraanu mawlaahu axada qatifatan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalbasuha fa dafanaha fi lqabr wa qaala wallahi la yalbasuha ahadun ba'daka abada fa dufinat maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kanta Shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ tarjamaam bu yàgg mawlaahu muy mawlaa mooy yonent bi alayhi salaam jaam la bu yonent bi alayhi salaam libéroon mu ne axada qatifatan la kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalbasuha dafa jël benn tissu boo xam ne euh, velours lay niru qatifa velours lay niru day nekk bu bu nooy nii yére bu nooy neex a sol mu ne boo xam ne yeneen tubaab yi moom la doon sol wala boobu moom la ju doon ab euh, da ko doon sol fa dafanaha fil qabr mu daal di koy def ci biir bàmmeel bi laata ñu koy ñuy dugal yeneen tubaab yi mu dugal fa loolu ba pare ne moom Shukran mu sànni ko ci biir ne wallahi laa yalbasuha ahadun ba'daka abada wat naa ci yàlla ne kenn du sol lii ginnaaw yow yonent bi alayhi salaatu salaam ba faw moo tax mu def fa du fi nag ñu daal di koy dencaal ak ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi euh, euh, euh, affaire bi dinañ ci ñëw waaw affaire bi dinañu ci ñëw insha allahu taala ci affaire bii ni xatiifa googu ñu def ak ni mu demee eh, ñëwaat tamit ci wàllu wi ci wàllu denc gi insha allahu taala ndax suñu heure dafa jot dinañ ci ñëw oh, eh, te riwaay bi nag wérul dinañ ñëw est-ce que loolu suqraan def ah sànni est-ce que loolu sax nag ni am na waaw parce que xadis bi mënoo ci mënoo ci sukkandikoo parce que xadis bi xadis bi daif ah alxadisu daif alxadisu li du'fi Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' mooy loolu benn affaire la dinañ ci ñëwaat léegi mais nañ jeexale riwaay imam ibn Ishaq benn la boo mooy xam nga fii bu ci yoonam la moom la moom la imam ibn Ishaq boo jëlee ci Husayn boo demee ci Siiratu ibn Hishaam al imam ibn Hishaam mu ne wa haddathanii Husayn ibn Abdillah an Ikrimah an ibn Abbaas mu ne wa haddathanii te nettali na ma Husayn ibn Abdillah mooy men no ibn Ubaydillah ibn Abdillah no Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu Ikrimah mu jëlee ci Ikrimah mawla ibn Abbaas ibn Abbaas jëlee ci Mawlaana Ibn Abbaas annahu qaala mu ne lammaa araadu an yahfiru li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nga xam ne ci la ñu bëgg gasal euh, bàmmeel Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa kaana Abu Ubayda ibn al-Jarraah yadrahu ka hafri ahli Makka mu ne te Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarraah radiyallahu ta'ala anhu moom da doon dem comme ni nga xam ne waa Makka seen bàmmeel yi mu ne euh, wa kaan abu talha zayd ibn sahl kanta sayna abu talha di zayd ibn sahl al-ansari radiyallahu anhu kaana yaxfiru walladhi kaana yaxfiru li ahlil madina moo doon gasal wa ahlil madina fa kaana yalhadu moom lahdu la doon def fa da'a al-abbas foofu dane al-abbas rajulayni moo woo ñaari góor fa qaala li ahadihima mu ne kenn ki idhab ila abi ubayda ibn al-jarrah yow mi demal ci abu ubayda ibn al-jarrah walil axar keneen ki mu ne ko idhab ila abi talha yow nga dem ci abu talha mu ne allahumma xir li rasulillah ibn al-abbas ne allahumma yebur yàlla xir yàlla na nga tànnal li rasulillahi sa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa wajada saahiba abi talha aba talha fa jaa bihi falahada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama mooy ki demoon jëli seydina Abu Talha ibnu euh, Abu Talha Zayd ibn Sahl trouvé ko moom mu ñëw defaral bàmmeel bu mel noonu ki nga xamante ne nii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon insha allahu taala dañuy yem nii ci jotaay bi di ñëw ñu daal di ñëwaat côté bi ak li jëm ci wàllu xatiifa googu ñu suqran riwaaye benn moom la sànni est loolu lu sax la ak tamit est bu dee sax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 ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin